aw man yunashsha'u fi lxilyati wa huwa fi lxisaami gayru mubiin kon ñu ñëwaat ci laaya bi ñu yemoon tàmbali woon nañ ko muy laaya bi nga xam ne mooy fukk ak juróom-ñett suñu boroom di wax ci yéemuwul yéew yow yéemuwu ngeen ki ñu ngeen xam ne mooy kuffaaru Quraysh yi di utal boroom bi nee na doom yi jigéen te ñooñu kat ñuy wax bu ñu leen bu ñu leen bëggalee ne leen am ngeen doom ji jigéen ñu mer seen xar kanam ya daal di ñëkk ñu daal di mer suñu boroom ne aw man yunashaw fil hilya ndax ki nga xamante ni dañ koy yar te day màgg ci li nga xam ne mooy ab taar ndax jigéen ñi borom bi moo leen binde loolu nga xam ne mooy taar ba leen a neex. ay ut ay wurus am ay wurus ay takkaay ay yu mel noonu ak lépp loo xamante ne nii lu jëm ci taar la moo tax Mawlaana am na Abbaas doon wax ne ñoo ak ji góor ñi bokkuñ mooy jigéen ñi boo seetloo lépp lu jëm ci seetlu rafet ak yooyu mooy ñoom moom moom ñoo ci jël pay ñoom ñoo ci da ngay gis góor yu bari yooyu sax du seen affaire moo tax dañuy solo ba pare soxna si ne leen lii moom boo ngi summi ko lii nanga mën a solee lii ndax ñoom yooyu dañ koo xam te noonu leen borom bi bind te noonu tamit la leen bëggee voilà li bon nag moo yow li la ci yàlla digal doo ko ci def mooy di wane sa taar ci biti comme ni nga xam ne noonu la ko waa jaahiliya doon defee tabarrujal jaahiliyatil wuula loolu lële la borom bi tabaaraka wa taala di sori di tere waaye kanta mooy ni mu leen mooñe mooy ñoo xam ne dañoo nekk ñoo xam ne dañoo bëgg a taar ñoo nga xam ne dañ ko dañ ko sose ci loolu le wa waaye moom nag fil xisaami tey ndaw si boo gisee bés bu nekkee yow ci li nga xam ne mooy xuloo ngeen am neen jàppante ci kàddu nag xayru mubin mooy wax ji nag dootul leerati ndax bu meree léeg-léeg mooy ñu bari ci ñoom noonu la moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon li nga xam ne ci la wax ne dem na ba gis aljana gis ña nga gis safara gis ne nag ña ëpp mooy jigéen ñi am benn jigéen taxaw na ko waa yonent mi alayhi salaatu wassalaam lan moo tax ñu ëpp bi nga xam ne mooy safara mu ne ndax ñoom dañuy mu ne li tax ngeen jigéen ñëpp fa mooy ndax dañuy weddi am ci saxaaba yi ku jóg ne waa yonent mi alayhi salaatu wassalaam dañuy weddi yàlla ñoom mu ne déedéet mooy ne dañuy weddi mooy dañuy suul jëf mooy ne déedéet weddu yàlla lañu weddi mooy njekk lañuy weddi mu ne boo leen boo defaroon kenn ci ñoom ab dë jamono ji yépp nga koy defal yiw bés bu la meree benn bés danaan la ma soo fee def dara dara ma soo ko fee def man kay li taxoon ma des fi sax mooy muñ rek dégg digal kese ma fi bàyyi woon waaye yow mii xam nga ne mos doo dara mooy mel ni yow léegi la nga masoon a def dafa mel ni ci zéro la mu juudaal nga xam ne daa mel ni ma masoo def dara mooy lu mel noonu mooy dañuy gaaw emporté wu waaw mooy emporté wu da leen di gaaw nga xam ne buñ meree léeg mën nañoo tàqale ko seen sago bay wax loo xamante ne nii bu ñu toogaatoon dootuñu dañ koy rëccu loolu nag mu waaw léegi mooy ñi nga xam ne noonu laa leen bind ngeen ne léegi man maa leen moom daal man maay seen man man ñooñu laa may doom waaye comme ni ngeen xam ne tamit yéen góor ñi ni ngeen mel ak ni ma leen binde dara yéen ak jigéen ñee ci yem man damaa amul benn doom ak kenn koo xamante ni nii man borom bi ko wa laa ci man la taq mu ne wa jaalu am na nag ñu ne nag aw man yu na shaw fil hilya bala ma ko fàtte que loolu ki nga xamante ni waaw ndax ki nga xamante ne nii dañ koo sóob fil hilyati ci taar mu ne loolu seen yàlla li ngay wax waxul jigéen ñi li ñuy wax mooy comme ko ñoom seen yàlla yi dañ leen di soob ci woor beek li nga xam ne mooy wurus nañ leen di defare defar leen sóob leen ci di leen taaral nag or ne leen teg leen di leen jaamu mu ne ndax ñooñu nga xaman waa ñooñu est ce que ñooñu waxuwa te moom si yeen yàlla yooyu fil xisaami mooy gis nga boo ñuy taxaw seen kanam di leen ñaan di wax ak ñoom ghayru mubin mooy dañ la dul tontu fen ndax man ñoo wax ay matt yu taxaw yoo xamante ne ay weñ ay or yu ñu defar di leen jaamu noonu nan lañ lay wuyoo ñu ne loolu ñoom lay wax fii mu ne loolu wallahu alam kon mu continue mu ne wa ja'alu al-malaa'ikata alladhina hum ibaadu rrahmaani inaatha mu ne yéefiru makka yi wa ja'alu ñu def al-malaa'ika malaaka yi nga xamante ne alayhimu salaatu wassalaam alladina hum ñoom ñi nga xam ne inda ibadur rahmaani ay jaamu borom bi fees dell ak yërmande la inaasan mooy jaamam yooyu nga xamante ne ñoom dañuy def lépp li leen borom bi digal tey bàyyi leen leen tere ñoom ñu ne ay jigéen lañ ko waa yéefér yi ne ñooñu ay jigéen lañu ashahidu xalqahum suñu borom ne waa laajal ma leen ashahidu xalqahum ndax ñoom dañoo fekke ba may bind malaaka yi ba xam ne jigéen lañu moo tax ay le débat le sexe des anges naan way anges yi malaaka yi góor la ñoom jigéen lañu loolu moom wax ju yàqu la mu ne kon sa tuktabu waa ñoom ñu ne jigéen lañ ashahidu xalqahum ndax ñoom dañoo nekk ñoo xam ne dañoo seede ba ma leen di bind sa tuktabu shahadatuhum na des nañu bind xel séef nañoo bind seen seede yooyu ak seen wax yooyu ñuy wax ne malaaka yi jigéen lañu wa yusaluuna te buñ ñëwee yawmal qiyaama dees na leen ko laaj wa qaalu ñoom yéefér yi ba léegi ñuy wax naan law shaa rahmaanu boo leen di wax yéen seen bokkaale yi ngeen nekk génn ngeen leen ci ñu naan ah non non non law shaa arrahman bu sooboon borom bi fees del ak yërmande ma abadnaahum konoon te kon doonuñ leen woon jaamu wa lahum maa lahum suñu borom ne amuñu de amuñu mukk bi daalika ci loolu ñuy wax min ilmin amuñu ci benn xam-xam inhum ñoom daal nekkul illaa yaxrusuuna ñu ñuy jàmbatu di wax wax joo xam ne dafa sutante waxuñu dëgg de xoolal kon nag mooy lii ñuy wax mooy mooy di justifier sa mbon def sa lu bon ba pare naan yàllaa ma ci xiir loolu wax ju garaaw a garaaw la même bu dee lakk dafa dafa lagg ci làmmiñ yi loolu nit ki da ngay fexe yar sa bopp di wax waxin woo xam ne mooy waxin wu jub kenn du nekk ci tuuxadoo na di def ay bakkaar nga naan yàllaa ko ci xiir mu ko dañ naan yàllaa ko seetaan loolu mooy wax ju jub ay yàllaa ko ci xiir mooy lan déedéet ñii loolu lañ doon wax naan waaye yow dara wa qaalu ñu naan law sha arrahmaanu bu sooboon borom bi nga xam ne moo fees dell yërmande de maa abadnaahum suñu yàlla yii ñuy jaamu ngeen leen naan daan dañ koo war a bàyyi waruñu leen a jaamu mais borom bi ngeen di wax di rahmaan mi fees dell yërmande mais moom la neex yéen xam ngeen ne lu neex borom bi rek moo fiy am kon nag ñun buñ koy jaamu daa fekk mu neex yàlla kon baleen ñu xam nga loolu noonu ci kaw wax ji noonu dëgg la mooy ne amul kenn même ñii mooy yàlla daa fekk mu neex yàllaa tax ñu mën a nekk ci lool ndax bu neexuloon yàlla kenn du ko mooy ci kaw suuf nag loolu la waaye kenn du jaamu yàlla lu dul daa fekk moom mu neex ko tabaaraka wa taala comme ni mu ko waxe wa ma tashaa'una illaa an yashaa allah rabbul alamin yëg leen ne amul dara lu leen di soob lu dul loo xam ne daa fekk lu jëkk mu soob borom bi tabaaraka wa taala mi rabbul alamin borom bindee fii kon seen wax ji ci kaw nii dëgg la waaye nag mooy di di di lay loolu loolu la l'islam tere mooy ne di lay dogal naan def say bàkkaar dem njaaloo ji dara newu ci ah yàlla moo ko dogal ah voilà moo ko bindoon ci man manu loon a demee nii yow nga ñëw ay nit ba pare jël ab douze coups pistolet bunduq ya ne ko tël ci bopp bi ñu jàpp la nga naan ah non yàllaa ko dogal ah non kooku dañ koy jàpp teg ko ay daan yu méttee métti bu dee ci réewam charia dañ koy faat. bu ñëwee tuubul ci loolu borom bi dina ko mbugal jaam du laye loolu kenn du laye dogal ci say bon yooy def boo defee loo xam ne du noonu dangay xam ne yow danga naan man maa taq man maa jaam tuuti maa dul taxaw sa kanamu buntu borom daal di fëgg nangu wàcc sa bopp ngir mu daal di lay tuubal indi la la nga daal di tuub boo defee lu baax nag nga ne ah waaw kay lu baax nga naan yii yàlla la wane yàlla bul sa bopp bu fi nekk di rëy rëy naan ah nii la mën a demee man ma di jàmbaar déedéet da nga naan borom bi de moo ko feeñal yiw gi ci man bari na ay jaamam yoo xamante ne nii ñu ngi fi ta feeñalu ko moom nag mooy tànn ku ko neex bés bu nekk di feeñal la ko neex ci koo man nag tey def yiw gi jaar ci man kon nag dama ciy kontaan ndax loolu kontaanu ma ndax sama bopp waaye damay kontaan ndax borom bi nga xamante ne moo jël xéewal gu toll ni loolu jëf ju baax jaarale ko ci man kon nag mbir la la kon nag moo yi li ñuy wax naan la xaaluwoo ñu naan law shaa ar-rahmaanu bu sooboon ar-rahmaan di borom bi tabaaraka wa ta'aala bu ko soobul wala bu ko neexoon daal maa abadnaahum bu bëggul woon ñu jaamu ko daal bu ñu ko jaamoo comme gars yi nga xam dañuy ñëw di caaxaar ñu leen di wax non non non waaye yow ma ne sàngara daal dara newu ci bu doon ne dafa xaraam lu tax kon borom bi def sàngara am ci kaw suuf. mais <laughs> attention c'est pour boire ah c'est une boisson comme les autres borom bi moo ko indi muy xéewal lool waxu kàcc la de ñu borom nag nekkoon maalahum bi daalika min mi ñiy wax li yëpp amuñu ci benn xam-xam ni na innahum illaa yaxrusuun dañuy wax wax ju sudante li ñuy wax demewul noonu de dañuy jabbatu mu ne am aataynaahum wala boog lii ñuy wax dañ leen a jox kitaaban ab téere boo xam ne min qablihi bu jiitu al alquran boo xam ne lii ñuy wax nii fa lañu ko bind fa hum ñoom nag bi bihi ca téere boobale mustamsikuuna ci la ñu moyte ci la ñuy jële lii ñuy wax waaye loolu amul de bal xaalu li am ba des mooy ñu ngi naan ñoom daal lii la boo dëgg dëgg nag mooy lii la mooy amuñu benn téere affaire bi daal lenn la mooy aada walla bal li am ba des xaalu ñu ngay wax moom la ñuy wax ñoom yéeféru Quraysh yi ak yéefér yi fi masa jaar yépp ak ñi fiy nekk ba yawmal qiyaam ba suñu jamono jii lii la ñuy wax inna ñun de wajadna bana dañoo fekk daal suñu maameeg suñu bàyyi ala umma ci aw tëralin aw doxalin woo xam ne ci lañ leen fekkoon wa inna te ñun seeni sët ak seeni doom ala atharihim ci seeni jeexital daal muhtaduna ci la ñuy gindeeku kaway nag suñu borom ne nii nag min qablika masuñoo yónni kenn ku la jiitu yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii qaryatin ci benn nekk min nadirin ci xuppaatekat illaa lurul xaala mutrafuha nonseur yéen caaxaankat ya nga xam ne ñoo yor réew ma di caaxaanaka foo lan la ñuy wax buñ leen di woo dañ naan leen génn leen ci caaxaan yi dañ naan in naa ñun wajadna ana dañoo fekkoon suñu bàyyi ala ummatin ci aw tëralin ak doxalin wa inna te ñun ala atharihim ci seeni jeexital muqtaduna moom la ñuy xencu di ci topp de kon nag suñu boroom nag lii la gis nga lii mooy aada te mooy aada bu yées dafa naqaree dindi ci ay ñoñ même sax ay jullit ñoo xam ne jullit lañ waaye boole jàmbaas ci seen jullite gi yoo xam ne ay aada yu bon la pour nga dindi ko fa lu jafe-jafe la ndax tout le temps rek ñu ngi xool naan suñu maam yi suñu maam yi fi lañ nekkoon dañ ndax ndax da a bëgg a wax li suñu maam yi woon baaxul waaye léegi mooy li ñu waxoon rek mais bu baaxul alxuraan ne baaxul lañ ngeen bëgg.